a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu al-akmalaani al-atammaani ala xayri xalqillahi ajma'iin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin al-amiin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'd fa yaqulu al-imaam al-haafiz shaykhul islaam abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawi ad-dimashqi rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu s-saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alaa nabiyyinaa wa alayhim afdalu s-salaatu wa s-salaam fil baab as-saalis ashar التاسع عشر عنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة wala yarzuquhu ahadun illaa kaana lahu sadaqa rawaahu muslimun rahimahullah wa fii riwaayatin lahu laa yagrisu al-muslimu gharsan faya'kula minhu insaanun wala daabbatun wala tayrun wala dabbatun wala tayrun illa kaana lahu sadaqatan ila yawmil qiyaamah wa fii riwaayatin laa yaghrisu muslimun gharsan wala yazra'u zar'an faya'kula minhu insaanun wala dabbatun wala shay'un illa kaanat lahu sadaqatan wa rawayaahu jamii'an min riwaayati Anas qawluhu yarza'uhu an yanqusahu kon al imaamu an-Nawawi rahmatullahi alayhi wa radiyallahu anhu mu ñuy indil beneen xadis xadis bi eh, jotaay bi ñu génn gisoon nañu xadisu Seydina Abu Muusa al-Ash'ari jaam bi mu ne leen trois cent cent nee na bu jaam bi feebaree wala mu tukki dañ koy bindal lu mel ni lañ doon jëf fekk bu dee tukki bi fekkoon mu ngi desoon këram bu dee feebar bi fekkoon mu ngi woon pekel ak mu ngi amoon santé gisoon nañ xadis bi ci tegoon boobu moo doon di set ci buntu bi de xa eh, non way euh, 17. Eh, di hadith 133 bañ tambalee téere ba léegi gisoon nañ lu ci tegoon ak samina ashar jële woon ko ci Seydina Jaabir cette fois-ci mu ne yonent way saa saam nee na njekk gu nekk sarax la tey nag ñuy jël beneen ba léegi di ko jële ci naa Jaabir moo tax mu ne taasi ashar taasi neuf ashar fukk eh, wala nga ne dix ak fukk dix ak neuf muy dix muy ñaar fukk mu manqué benn mu ne mooy hadith numéro 135 téeméer ak fanweer ak juróom biñ tàmbalee téere bi ba léegi anhu muy jële Seydina Jaabir ba léegi mi mu jëloon xadiis bii ñu mujj li ñu génn radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee ndawal yàlla léegi sallallahu alayhi wa sallam min muslimin amul benn jullit benn jullit boo xamante ne yaghrisu dafa jëmbat daal di saxal planté gharsan ab jëmbat mooy ab fruit ab garab boo xamante ne da ko toppatoo comme ak ku yor tool waaw bay tool ah raisin yi mango yi ah ak yooyu mooy daal mu def banaan yi banaan yi ah sapoti yi ak façon yooyu <laughs> fay yaa ngi yaa ngi siiñ ne <laughs> dara wat ay mbir xanaa <laughs> cam <laughs> ndax mbay mi de lañuy bay ah illaa amul benn way gëm yàlla boo xamante ne nii dafa ji am mbay waaw la mu jëmbat illaa kaana lu dul nekk na maa ukila minhu lañ ca lekk ba mu ñoree lahu loolu da koy ñeel sadaqa sarax moom fële la tëdd toolam ba ñor na am gaayu fa romb witti ci mango ji lekk borom yonent la saa saa ne loolu sarax la ci moom waaye wa maa suriqa minhu lañ ca sàcc <laughs> waaw fayen bu xiif la xanaa man lu gën a xiif gi <laughs> muy yër xool tookóor bi xool xool xool ah tooli ñaam bi yi daal sawaay xaaram rek buddi rek daw <laughs> suñu waram ñel alu sadaka <laughs> yow borom tool bi jarul nga koy bunduqiya de di ko sox tu de lahu sadaka lool ñeel na ko saraxa sarax la pour yow wala yarza'u ahadun illa kaana lahu sadaqata kenn yarza'uhu mooy la imaamu Nawawi ca ca jeexital ba rahimahullah mu ne yarza'uhu ay yanqusu mooy ta du ko wàññi ahadun kenn du wàññi dara ca tool ba ca meññeef ba ak garab ga mu jiwoon ahad kenn illaa lu dut loolee mu ci wàññi kaana lahu sadaqa da koy ñeel mu nekk sarax mu ne rawaahu muslimun mu ne lii daal imaamu muslim moo ko solo Abul Husayn rahmatullahi alayhi imaamu muslim hadith bii nii ah mu ngi ko andi ci kitaabu al-musaaqa baabu fadlil gharsi wa zar' waaw foofee la ko andi mu ne al imaamu muslim ibnul Hajjaaj rahmatullah alayhi buntu moom nag xadiis yi muy wax fii yëpp daanaka foofu la ko hein foofu la ko muy mooy xadiis numéro cinq cent cinquante deux foofu la ko moom al imaamu muslim rahmatullahi alayhi mu ne kon ñu continuer al imaam an-Nawawi rahimahullahu euh, imaamu muslim dane haddathana ibn Numayr mu ne nettali na Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamdani rahmatullah alayhi Abu Abdurrahman qala haddathana abi mu ne ko nettali mooy abi Abdullah ibn Numayr e Muhammad baayam di Abdullah voilà qaala haddathana Abdul Malik mu jëloo ko ci Abdul Malik ibn Abi Sulaymaan Maysara Abu Muhammad Abu ah, ñenn ñi ne Abu Sulaymaan ñi ne Abu Munzir la ñi ne Abu Abdillah Allahu a'lam <laughs> mu jële ko ci Ataa ibn Abi Rabaah Abu Muhammad rahmatullahi alayhi an Jaabir mu jële Seydina Jaabir radiyallahu anhu qaala qaala Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam ma min muslimin yaghrisu gharsan illaa kaana maa ukila minhu lahu sadaqa wa maa suriqa minhu lahu sadaqa wa maa akala sab'u voilà la ca sax njaay àll yi lekk minhu lool fa huwa lahu sadaqa wa ma akalati tayru la ca buntu eh, njaanaaw yi picc yi loolu sarax la wala yarzaw ahadun illa kana lahu sadaqa mu ne wa fi riwayatin lahu imam an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne am na ci beneen riwaaya boo xam ne lii la wax dane bu ñeel imam Muslim rahimahullah sayyidina Jaabir bi jële ci yonente bi alayhi salaam mu ne yonente bi alayhi salaam lii wax la yahrisul muslimu waaw gharsan fa ya'kulu minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kaana lahu sadaqa ila yawm al-qiyaama allah allah oh mu ne laa yaxrisu du jëmbat du planter ah almuslimu way ngëm yàlla ji zaraan xarsan xarsan benn jëmbat fa yaqulu mu lekk ca wala fa yaqula mu lekk ca minhu ca loolee mu jëmbat ba mu ñoree insaanu nit wala dabba du saagante luy dukkat mooy bàyyi ma yi ah wala tayrun du caagante ne njanaaw yi picc yi illaa lu kaana lahu sadaqa loolu day nekk sarax ci moom ilaa yawmil qiyaama day continuer di dem ba yawmal qiyaama maadaama garab gaa nga fa nit ñi di ci jëfandikoo bu dee ne ba mu koy yéenewu leen ci woon lool <laughs> <laughs> <laughs> waaye loolu sarax lay doon ci moom loolu mu ngi ko naka noonu mu ne haddathana Ahmad ibn Sa'id ibn Ibrahim qala haddathana Rawh ibn Ubad nañ indi hadith après nañ wax ci yan circonstance ci ndax hadith yi leeral nañ ci yan circonstance la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax woon lii lu waraloon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax lii ah insha Allahu ta'ala loolu dinañ ci ñëw kon nañ continuer mu ne wa fii riwayati ñetteel riwaay bi mu wa fii riwayatin lahu mu ne am na ci beneen riwaay boo xam ne bu ñeel imam Muslim ba léegi rahmatullahi alayhi foofu dane ah yonent bi saa saam dana laa yaxrisu ah muslimun xarsa laa yaxrisu du jëmbët du planter muslimun benn way ngëm yàlla waaw xarsan ab lu mu jëmbët wala yazra'u ta du bay zar'an am bay voilà fa yaqulu minhu insaan am benn waay daal di ciy lekk quoi ah. ñëw bal bëri ñore dugub ji ñor na mu ñëw waaye <laughs> góob ci la mu cay góob sawaay dem di mboolu <laughs> toolu gerte bi bu ñëw ay ñor na mu xëcc ah kii daa feel dal ah kii kii gerte bu baax la yéeyi ci bay pëtëm <laughs> dem pëtëm yi sawaay mu ne kooku def lool ah walla dàmbat caagante ne ah saay nagu àll bu doon romb jaar ci tool bi am lum ci xéew ah wala benn ñamala daal di ciy xéew wala shay'un du dara leneen lu picc du yooyu yëpp ah lu dul illaa kaanat lahu sadaqa lu dul loolu day nekk sarax ci moom loolu rek ci Seydina Qutayba lu ko jële mu ne woon haddathana Qutayba ñëw ci buntu bopp kitaabul musaaqaat baabu fadli al-ghars al-ghars wa Qutaybatu bnu Sa'iid qaala haddasanaa al-Layth qaala ha wa haddasanaa Muhammadu bnu Rumh qaala axbaranaa al-Layth an Abii Zubayr an Jaabir anna nabiyya sallallaahu alayhi wa sallam daxala ala ummi Mubashir al-Ansaariya fi naxlin lahaa fa qaala lahaa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam man gharasa haadha an-naxla amuslimun am kaafir fa qaalat bal muslim fa qaala laa yaghrisu muslimun gharsan wa laa yazra'u zar'an fa ya'kulu minhu insaanun wa laa daabbatun wa laa shay'un illaa kaanat lahu sadaqatan Seyna Jaabir mu ne yonent bi saa saam dafa dugg benn tool daxala ala ummi mubashirin fii naxlillah dafa dugg ci benn toolu benn jigéen boo xam ne ummu mubashir la tudd waaw am na nag riwaay yu naan ummu mubashir am na ci hadith imam Muslim yi yiñ la fi wax nii ne ne ummu ma'bad am ñu ne non am riwaay yoo xam ne dañ ne ummu bashir waaw. moo tax am na ummu ummu Mubashir ummu Ma'bad ak ummu Bashir waaye turam dëgg ndaw soo ni mu tuddoon mooy Xalida wano Xulayda waaw bi dommil xaay Xulayda waaw ah am nañu ne noonu la tudd waaye ku mel ni Imaamu yi dana loolu dëgërul waaw ku ne la tuddoon dëgërul ne ndaw si moom xam nga soxnaay kan la woon Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu ta'ala anhu mu ne kooku aslamat wa bay'at waaw moom tuub na ànd nag yonente mi alayhi salaatu salaam te jaayante naag yonente mi alayhi salaatu salaam yonente mi alayhi salaatu salaam nag dafa duggoon benn toolam ne ko bi mu see mu ne ko yaa umma Mubashir mooy dafa dugg ah, daxala ala ummi Mubashir al-Ansaariya bu ko ci waa al-Ansaar ah Naxlin waaw alhamdulilah ñoom waxuñu woon ne ah doxandéem yi jóge Makka sawaay ah Zayd ibn Haarisa lan Zayd xam ne en plus moom jaam la woon yi ah, ah. ah. di xam ne ñooy waa réew mi waa dëkk bi waa Medina déedéet waxuñu woon waaw moom moom mooy waxi ñu juhaali quoi ci xamul waaw. soxnaay Seydina Zayd ibn Haarisa baayu Seydina Usaama voilà mais kii juru ko de voilà ba yaayu Usaama mooy kan hein ko fay Seydina Usaama ibn Zaydin hein ummu ummu yaayam ummu am na ummu ci turam ma bàyyi la ba ci kanam ba xool seetal <laughs> te moo àndoon ak yaayu yonent bi alayhi salaam bi yonent bi alayhi salaam ne tout tànk ñu ne woon Medina ba yaay ji gaañu ci yoon bi moom la àndaloon ummu na da nga ko fàtt ummu Ayman ummu Ayman Baraka al-Habashiyya <laughs> moom moo kooku mooy yaayu Seydina euh, Usaama waaye du ndaw sii de du ummu Mubashir mi kon yonent bi saa bi mu duggee ci toolam dugg fii naxlin lahaa ci ay garabu ay tàndar ay tàndar ma la yoroon fa qaala laha an yonent bi saa bi mu dugg see ne ko. waa man xarasa hada naxla na ko waa tàndarma garabu tàndarma ji wala garabu tàndarma yi kan moo ko fi jëmbat a muslimun am kaafir a ummu mubashir ndax ki ko fi def way njum yàlla la ko wommatul boroom la boroomam la wala yéeféer la fa qaalat ummu mubashir ne ko radiyallahu anha bal muslim ne ko yonent bay saasaam ki ko def jullit la de fa qaala yonent bay saasaam door a wax lii dañ ci xamane ne dee yéeféer bu ci am loo waaw bu moom du ci am yoon parce que moom daa dugul xam nga koy xam ne moo tax suñu borom naan faman kaana yarju liqaa rabbi falyamal amalan saalihan képp koo xam ne yaakaar na te gëm na ne dina dajeeg boromam te am na ci yaakaar kóolte bu leer naññ que ne dina dajeeg boromam ëllëg mu fay ko li muy jëf fii ci kaw suuf kon na gaaw entreprendre commencer di jëf-jëf ju baax kat kaay yéeféer bi comme ko gëmul loolu que ne dajeeg borom non amul moo tax borom bi lu ko fay ci yooyu dara moo tax yonent bay saa saam laajte est jullit moo ko fi jëmbat wala yéefee mën na ko jullit léegi nag ci la door a waxe lii ne man garasa ne ko euh, fa qaala mu ne ko bi mu ko mu ne laa yaghrisu muslimun gharsa benn way ngëm yàlla benn way wommatul yàlla du jëmbat ab jëmbat wala yasra'u zar'a waaw te tamit du semer ay graines yoo xam ne moom lay moom lay bay mu ñor ci toolu gerte gi dugub bi bati gi waaw wala xaar gi toolu xaar yeeg yooyu tomate gi pompiteer gi li nga xamante ne mooy ñam bi jeeg yooyu yëpp fay tay rek nga bet laahi <laughs> tay moom saay <laughs> ba koy tuddal yi moom <laughs> <laughs> moom léegi mu takkalaat ma garaat comme fan yee hein walla yazra'u te du bay zaraan benn mbay fa yàqulu mu ñëw insaan mooy mu ñor sinon bu ñoru <laughs> nit ñi di lekk <laughs> garabu dugub gi ñoragul focceegul nit garab ga ñor na ko dugub ga kii na focc na ñi ko liñ la waxoon nit lekk ci walla dàbba wala luy dukkat wala shayun xam nga picc yi ñoom yoo rek la njàkkamti waaw nekk ci ci gubu gubu dugub bi nag waaw di xéewlu rek masha Allah dañuy bëgg picc yi dañuy kontaan waaw seen printemps jot na seen rabian tey mu neex toolu gerte bi ño- ci dugub ji ñor walla wala li wala mboq mi taxaw di dóor rek loolu nag yow bu la way eh, non loolu ñu ciy lekk noonu sarax la ci yow <laughs> wala shay'un dara illa kanat lahu sadaqa kon gis nañ ci circonstance ci yan anam la yonent ma lay saa saab waxoon xadiis bi voilà kon mooy dafa duggoon toolu dafa duggoon ci benn euh, as ndaw boo xam ne ummu mubashir euh, ñii ne ummu bashir am na ummu ma'bad voilà moo tax riwaaya riwaaya bi ne ummu ma'bad imaam muslim mi li na ko rahmatullahi alayhi mooy mu ne mooy bi mu naan haddathana Ahmad ibn Sa'id ibn Ibrahim qaala haddathana Rawh ibn Ubada qaala haddathana Zakariya ibn Ishaq qaala akhbarani Amr ibn Dinar annahu sami'a Jabir ibn Abdillah radiyallahu anil jami' yaqulu dakhala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala ummi Ma'badin ha'itan faqala ya umma Ma'bad man gharasa hadha nakhla a muslimun am kafir wa qala bal muslim qala fala yaghrisu al muslimu gharsan fa ya'kulu minhu insan wala dabba wala tayrun illa kana lahu sadaqa ila yawm al qiyamah Allah kon nag mu ngi noonu le léegi imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kon yazra'uhu la wax ci suuf gisoon nañ mooy yamqusuhu du ko waaj mu ne xadis bi war a wayaahu ñoom xam nga euh, euh, attention bala ñoo dem pardon bala ñoo jàll euh, kan moo ko solo imaam muslim kese la ñu ne la noot wal imaamu muslim ibn al-hajjaj rahmatullahi alayhi kese moo ko solo waaye na ko noonu sëriñam daal imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi moom it daal dina koy solo léegi mu ne warawayaahu te ñoom ñaar soloo nañ ko muy al imaamu euh, muslim wala al imaamu al buxaari al imaamu muslim jami'an min riwaayati anas ñoom ñëpp soloo nañ ko ci riwaaya seydina anas ibn malik ibn euh, nadr ibn damdam anas ibn malik ibn nadr ibn damdam radiyallahu anhu imaamu al buxaari rahimahullah hadith boobu mu ngi ko indi ci kitaabul harth wal muzaara'a kitaabu téere alxarsi al imaamu al Buxaari mu ngi ko ndigoon ci kitaabul xarsi wal muzaara'a baabu fadli zar'i wal gharsi idaa ukila minhu voilà ngëneelu li nga xamante ne mooy az-zar'u mbay wal gharsu ak loo xam ne mooy yu ñu jëmbat la les plantations idaa ukila minhu idaa ukila minhu bés ci lekkee voilà moom si Seydina Anas mu ne yonent may sarsam nee na ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fa yakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu sadaqa kon nag mu ngi noonee eh, indi na ko ci buntu boobu eh, indiwaat na ko feneen moom al imam al Bukhari ci kitaabul adab baabu wal bahaim jële ko ba léegi Seydina Anas ta'ala anhu wa arda kanta al imaamul bu ah, muslim moo indi na ko ci hadis mille cinq cent cinquante trois ci kitaabul musaaqat bi mu jëlee bi hadisu Seydina Anas yi Jaabir yi nekk radiyallahu anhu baabun fadlul gharsi wa zar'i mu jëlee ko ci Seydina Anas ah boobu mooy haddasanaa Yahya ibnu Yahya muy an-Naysaabuuri nay mooy eh, eh, ci eh, rayhanatu naysabur abu zakariya rahmatullahi alayhi qala hadathana wa qutayba ak qutayba ibn sa'id gisoon nañ ko al-Baghlani rahmatullahi alayhi abu raja wa muhammad ibn ubayd al wa Muhammad ibn Ubayd al-Ghubari rahmatullahi alayhi al-Basri rahmatullahi alayhi wal-lafzu li Yahya qaala Yahya akhbarana wa qaala al-akharani haddathana Abu Awaana an Qataada an Anas annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an Anas ma min muslimin ya'rizu gharsa aw yazra'u zar'an fa ya'kulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqa wa haddathana Abdu ibn Humayd qala haddathana Muslim ibn Ibrahim qala haddathana Aban ibn Yazid qala haddathana Qatadatu qala haddathana Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dakhala nakhlan li Ummi Mubashshir imra'atin min al-ansar fa qala radiyallahu anhum fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man gharasa hadha an-nakh a muslimun am kafir qaalu muslim bi nahwi hadithihim gis nga donc hadith yi ñu jóge benn la moo tax mu ne kon wa rawayaahu mooy imam al-Bukhari ak imam Muslim solo nañ ko ci mu jaar cette fois ci Seydina Anas eh, eh, radiyallahu ta'ala anhu waaye nako noonu al-imamu Ahmad solo na ko hadith boobu ak al-imamu at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jami' da imam at-Tirmidhi mu ne wa fil baabi an abi Ayyub wa Jaabir wa ummi Mubashshir wa Zayd ibn Khalid hadiisu Anas hadiisun hasanun sahiih moom ci abwaabul ahkaam an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a fii fadlil gharsi foofu la ko ëndi bi mu gondee mu ne wa fil baabi nekk na ci buntu bi hadiis bi wax mel ni an abi Ayyub ñu jël ko Seydina Abu Ayyub al-Ansaari radiyallahu anhu wa Jaabir ak Seydina Jaabir wa ummi Mubashshir ak Ummu Mubashir muy ndaw si mu duggoon ci toolam wa Zayd ibn Khalid ah, mu ne xadiisu Anas bii nag xadiisun xasanun saxiix kon nag ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna kon jeexal nañu li nga xam ne mooy loolu ah, léegi ah, wi ci des yeneen façon yeneen ay bunt yi kon lëkkaale bi bala ñoo tëj lëkkaale bi mooy kon gis nga yi nga xam ne sax ab jullit da koo bay da koo def muy lu baax lu mu def ngir boppam la ko doon bay wala ngir ëpp ngir jaay wala yu mel noonu tool bi ngir yu mel noonu waaye ay picc ñëw di lekk ca gannaaw wala am ñu jóge ne am luñ ci lekk ah loolu xatta loolu borom bi da ko ci yoole kon yow ni yiw yi bari na lool en ah, fait fàttali mbay ma xanaa yow ñoo joor lu ngeen doon bay <laughs> ah <laughs> yéen golo yoo leen sonal <laughs> yéen ñoo joor